بسم الله الرحمن الرحيم الأذكار النبوية bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin mbokk yi noo ngi uh, ñëwaat ak yéen yéen waa fiqhul azkar majmuat fiqhi l azkar yi nga xam ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam daf ko daan jëfandikoo fekk mu janloog ab noon wala mu jub ab noon uh, ñaan yooyee bokk na ca ñaan gi nga xam ne moom la ñuy waaj a leeral tey muy allahumma munzil al kitaab sari al xisaab mujri al saxaab injim al mu ne allahumma yow sunu boroom munzil al kitaab yow mi nga xam ne waaj ya wàcce téere wàcc téere ba muy alquran am ñu ne déet alkitab jins la rek ismu jins la alkitab al jins la mboolem téere yi yàlla wàcc yonente yi day ci biir ndax munzil alkitab yi yow mi wàcce téere yi alkitab foofu mufrad la waaye dafa yor maanaam jam om mel ne waj'alna lil mustaqina la waaye dafa yor maanaam a imma sari al xisaab yow ne yaay ko gaaw ci régler euh, benn yow mi nga xam ne sa xisaab ak dikkam lu gaaw la ndax iqtaraba linnaasi xisaabuhum nit ñi seen bisub régler jege na lool ndax ku faat ku nekk sa bis penc daal nay taxaw wala mu jublu ci koo xam ne buy régler ab jaam da cay gaaw lool wala jaam ñépp ñëpp ñëpp mën na leen a rek layndoo ci benn laxsa wala benn gëndee ko euh, kon munzil al kitab sari al xisaab ku ne xam na ne xisaab la ko tax a jóg mooy teqale diggante dëgg ak neen la nga am ci dëgg texeel la la nga am ci neen fu ëppee texee dil la euh, allahuma munzil alkitab sari alxisaab mujri saxaab yow mi nga xam ne yaay dawal niir yi yow mi nga xam ne yaay dawal niir yi niir yi borom bi subhaanahu wa taala moo leen di dawal ci kaw asamaan su ñuy daw haazimil ahzaab yow mi nga xam ne yaay kii gañe kuréel ya kuréel yi nga xam ne ñoo dajaloo ngir xeexal islaam yaay tàbbal ci ñoom ak ragal di tàbbal ci ñoom ñàkku fit ba tax yooy njox ba tax duñu amati doole yi mën a xeex jullit ñi kon allahumma munzil alkitab sari alxisaab mujri saxaab ñaan la goo xam ne gu ama am doole la allahuma munzil alkitab sari alxisaab ihzim al ahzab nga xam ne yaa wàcce téere yi yow mi nga xam ne yaa gaaw lool ci nooy xisaabe jaam ñi ihzim gañeel al ahzab kuréel ya yi nga xam ne ñoo taxaw fas yéene ma xeex fas yéene xeex lislaam kuréel yëpp yëpp yëpp gañe leen kuréel yëpp yëpp naax saayal leen allahuma hazimhum yàlla yàlla nga leen gañe wa zilzilhum te yàlla nga leen rëng-rëngil yàlla nga leen a teg loo xam ne daf leen di teg euh, aw tiis woo xam ne duñu amati istiqraar duñu amati ak dal ñaan googu alayhi salatu doon na ko jëfandikoo ci xeex bi gën jafe ci jullit ñi muy al ahzab fekkee itam da ngaa aw nit da ragal aw nit ñoo xam ne xamoo lu ju làmboo rot na ci ñaani yonente bi sallallahu alayhi ñaan goo xam ne ñu ko nettali mu jóge ci benn xale boo xam ne bañ ko booleeg aw nit ngir ñu bëgg koo sànki dane allahumma kfinihim bima shit yàlla na yàlla yàlla nag ma leen fegal ca nang ko bëggee ca nam la soobee yàlla nag ma leen fegal ca na ko bëggee mooy nanga nga ko soobee xale bi ni ko yonent sallallahu alayhi wasallam nettali ba mu ko njëkkee wax ñu ko yóbboon dañ koo bëggoon a ba max mu daanu ci montagne wu rëy rëy waaye montagne wa moo buj yëngatu ñooña daal di daanu xale bi ñu bisiwaat ñu war ko ci digg géej gi xale bi waxaat même ñaan gi allahumma kfini bi ma shit gaal ga yëngatu ñooña daal di lab xale bi daal di dellusiwaat gannaaw nag xadis ba xadis bu wér la yonente bi sallallahu alayhi wasallam net li ko wax ñaan ga xale ba ñaanoon kon loolu la muy tekki mooy lu ma nee fa jëfandikoo la lu ma nee ñaan la ci koo xam ne daa ragal aw nit su ko ñaan gi ci topp nag mooy koo xam ne nga am sik sàkka su lay ñëwoon ci sa wàllu la nga war a njëkk a def mooy a'udhu billahi minash shaitanir rajim ñaareel ba mooy loolu ngay sikk sàkk nag nga fas yéene jële ci sam xel fas yéene jële sam ci lu mel noonu ñetteel ba mooy nga ne amantu billahi wa rusulihi gëm naa yàlla gëm ay yonanteem ñeenteel ba mooy nga jàng huwa al awalu wal axiru wal zahiru wal batinu wa huwa kulli shan alim yàlla mooy ki njëkk te dara jiituwu ko yàlla mooy ki mujj te dara du mujj ginnaawam te yàlla mooy ki nga xam ne dara féetewu ko kaw muy zahir waaye yàlla mooy ki nga xam ne dara gënu koo jege dara muy batin yàlla mooy ki nga xam ne lépp lépp lépp la xam su ko eh, loolu kon loolu di ko sikk sàkk di ñëwal la xam ngeen ne seytaane bokk na ci ñu muy xeexe ku gëm yàlla mooy di ko indil ay sikk sàkk ci suñu borom subhanahu wa taala léeg-léeg mu ñëwal la ci sam xel naan la yàlla moom kan moo ko war a bind subhanel aoudu billahi min ashaitan rajim te jéem a génn sam xel foofu te jàng laay ji nga xam ne mooy huwa al awal wal axiru wa zahiru wal batinu wa huwa bi kulli shay'in alim nasalullah subhanahu wa taala an yufaqihana fi diinihi wa an yumatti'ana fi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqana wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh عن الخلائق في سياقي